ñu ngi woon ci axkaamul mawlud ndax xew-xew bi nga xam ne moo xew ci xajjatul wadaa ci yoon bi di juddug seydina muhammad ibn abi bakr bi dil xulayfa mi nga xam ne moo judd keroog dil xulayfa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 beneen wax bi muy ne farata la muy waxu ñoom al imaam al xasan ibn yasaar al basri ak li nga xam ne mooy abiwu seydina al imaam al layth ibn saad aalimu misr newoon boroom xam-xamu Égypte xaritu al imaamu malik ibn anas ibn ma ibn anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhuma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 ñu ëppal kenn ki nee na mbir mi dafa dem ba def ko farata keneen ki mu ne bidaa la waxoon nañ la moom al imaam Shaafi'i rahmatullah waxul kan la am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu ñuy nettali ne ci ne bidaa la dañ koy nettali ci al imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi euh, waaye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 hiya tatawwu kaana nnaasu yaf'aluunahaa thumma nusixat bil adha bil adha waaw mu ne kanta Muhammad ibn al-Hasan mooy troisième personnage ci xanafiya yi ginnaaw al imaamu abu xanifa ak al imaam eh, abu yusuf al qaadi abu yusuf troisième personnage bi mooy Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaaniyu rahmatullahi anil jamii mu ne moom moom dane hiya tatawwu mbir mi daal lu nit ki mën a coobare woo la mooy ku ko man defal waaw du obligation waaw mu ne kaana naasu yafaluunahu nit ñi dañ ko doon def summa ginnaaw gi nusi xat bil adha atte boobu loolu nit ñi doon def dañ ko nasaxal dañ ko abrogé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 wala mu lu tax ñu yomb parce que affaire mazhab la mu ngi mel ni comme tey rek ñu naan diw mi taalibu imam Malik la ci côté boobu ndax moom Maliki la voilà parce que imam Badruddin mi eh, contemporain wu euh, al imam al Hafiz Ibn Hajar la waaw rahmatullah alayhi waaw <laughs> voilà <laughs> léegi kon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 muy Abdallah ibn Abi Umayya mooy kan mooy frère sayyidatu Ummu Salama yaay Ummu Salama ah frère bi xam nga bokkoon na ci ñi ginoona noonook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Makka daanaka yow temps yooyu boo doon déglu li mu doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kat doomu bàjjanam la <laughs> boo doon dégg li mu doon yonent bi alayhi salaatu salaam noonu tem nga ne mais kii kii kii kii kii xanaa kii yaa ah, kii kii moom xam naa ku yàqule la doon après mooy xanaa ci kéeféer lay faatu alors que tuum na tuum na eh, mooy gars dañ doon malgré yu garaaw yu doon def da gis ne ñenn ñi après ñu tuub ñoom Seydina Omar ñoom ñeneen a ñeneen mais ñii moom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 Eh, non gisoon nañ ko yeesu xadiis Seydina Anas bi nekk saxiixayni bii passé saxiix imaam Muslim rek lañu waxoon mais moom saxiix imaamul Buxaari rahmatullah bi mu naan yonent mi alayhi salaatu salaam dane wulida liya laylata ghulaam ah fa sammaytuhu bismi abi Ibrahim jural nañu ma sa biig doom jo doom tudd naa ko nag sama baay di Ibrahim ah alxalil alayhi salaatu wassalaam loolu kon nga gis ne dafa judd ca gudd ga moom ca suba ga la tudd xadiis Seydina Anas bi nga xam ne moom lañu gisoon tamit c'est pareil hein xadiisu Seydina Anas radiyallahu taala anhu gis nañ ne moom muy Seydina Anas ah ibn Malik radiyallahu anhu mooy nee na doomu Abu Talha ji ba mu ba mu juddoo la ko bàyyam waajal di Abu Talha bàyyi jiit leen jox ko ko ngir mu yóbbu ko mu dem yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy tuddee abdallah hmm? defal ko lim koy defal gisoon nañu xadiisu seydna abu muusa al ashari radiallahu taala anhu bi nga xam ne moom it dane wulida li wulida fa ataytu bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam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 ba mu déggee xadiis yi parce que moom da koo soloo jële ko ci seydna abu hurayra moom seydna muhammad ibn siiriin raxmatullaahi alayhi imaam bu màgg boobu te te rëyi mbir hmm? wax naan inna hadha mbir mii diine la de waaw inna hadha amru diin gis nga mbir mii inna hadha al diin lii diine la mooy lislaam bii suñu diine gii lii nii gis nga xam-xam bi xadiis yi jëm lépp ci xam-xamu religion bi loolu diine la surtout xadiis fas alu amman ta'xuduuna fa seet leen bopp seet leen ana ci kan ngeen di jëli seen diine waaw waaw moo tax diine ëpp naa woyofal kutam ñu ne ñu ne ndeysaan boroom xam-xam la mukk lu mu wax ñu def ko en argent comptant du deme noonu fenn la dul demee noonu waaw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 ak euh, yi nga xam ne kii la ada lor ak yi nga xam ne euh, sobe la di ko dindi la ani sabi yi mooy liir bi fil aqiqaj mooy mooy buñ koy tudd ak buñ koy rendil buñ koy defal foofu noonu bi xadis mu indi woon mooy euh, maal fa ahriqu anhu mu ne xa mu ne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 wa amitu anhu al ngeen dindil ko lor yi wala li nga xam ne sobe yi mooy ngeen mooy karaw gi waaw mooy karaw gi nga xam ne comme li al imam Badruddin ne euh, al ayni mu ne al adha fii li ñuy dindil gone gi mooy karaw gi wat gi voilà léegi imaamul Buxaari mam de loolu mu ne xaddathani Abdullah ibn Abil Aswad mu ne xaddathani nettali na ma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 mais bu ko parent bi waxul xaj nañ ko loolu te pourtant moom du ci lenn mooy comme lii rek mooy danga koy xaj yiw yu bari pour say considération bopp yooyu dina ñu ñëw insha allah hmm? mu ne tusbaxu anhu yowmu saabi tusbaxu anhu yowma saabi dañu ko koy rendil moom liir bi yowma saabi muy li nga xamante ne mooy septième jour bi voilà dañ ko koy rendil septième jour bi dañ ko koy rendil sept wa yuhlaqu ñu daal di koy watal bopp bi mooy watal ko mooy amitu anul azab googu mu doon wax ñu daal di koy watal bopp bi ak lan wayu sàmmaa tudde ko waaw kon fii nii loo gis loo gis mooy ne mbir mi septième jour bi la wax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 Euh, dafa wax leen na dafa wax leen na mooy li mu tuddee bunt bi dafa def ne ci kitaabul aqiqa baabu tasmiyatil mawludi ghadaata yuuladu liman lam yaqiqa anhu wa tanki wa tahniiki mu ne buntu tasmiyatul mawlud tudde doom mooy tudd doom ji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 léegi loolu loolu la moom mii moom la wax moom al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi aleyhi waaye e, fu suñu suñu kii bi toll sax trois minutes moo ñu def trois minutes moo ñu dese